beneen discours boo xam ne aleyhi salaatu wasalaam da koo def foofu la keroog fatxu Makka te defoon nañ taxriij bi ba commencé woon ko sax ñu ngi woon kon duñ ci ñëwaat mu ngi ni ak ñeneen solo nañ ko waxoon nañ ko kon ñu ngi woon ci xadiisu sayyidina imaam al imaam imaamu ahli ahli imaami dunya fil xadiis wa huwa al imaamu Muhammad ibn Ismaa'il al-Buxaari raxmatullahi alayhi fi fi fi saxiixihi fi kitaabil buyuu' baabi bay'il maytati wal asnaam mu ne woon moom imaamul Buxaari raxmatullahi alayhi haddasanaa Qutayba qaala xaddatana Layth an Yaziid ibn Abi Habiib an Ataa ibn Abi Rabaah an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhumaa annahu sami'a rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu wa huwa bi Makkata aama al-fath. Imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ci kitaabul buyuu' téere bi nga xamante ne ci saxiix bi mooy wax ci wàllu njaay mu ne baabu buntu bay'il maytati wal asnam buntu bi nga xam ne ci la def jaay li nga xam ne mooy xaraamuk loolu ci jublu mooy xaraamuk jaay li nga xamante ne nii bunt bi nga xam ne moom la def ci bay'il mayta jaay medd wal asnaami ak idol yi ak xërëm yi mu ne ne nettali nañu ko Qutayba mu di Qutayba ibn Sa'iid al-Baghlaani raxmatullaahi alayhi moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu al-Layth di imaam al-Layth an Yaziid mu jële ci sayyidinaa Yaziid ibn Abi Habiib an Ataa mu jële ci Ataa ibn Abi Rabaah an Jaabir ibn Abdillah mu jële ci sayyidina jaabir di doomi abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa huwa bi makkata 'aama al-fath mu ne moom sayyidina jaabir radiyallahu anhu mu ne dégg na ay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam di waxta mu fekk boobu xaalam mu nga woon fan la ne woon mooy Makka ban jamono mu ne amal fatxi at mi nga xam ne ci law bee fatxu Makka di ci weeru Ramadan ci huitième at mi ci gàddaayam gi moom alayhi salaatu lan la dégg mu wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne lii la xu la la wax kero adresse ko nit inna allaha wa rasulahu xarama bay'a alxamri walmaytati walxinziiri wal asnaan ñaata ngoog jàppal ñeenti mbir luy yu suñu boroom subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xaraamal moom alayhi salaatu wassalaam kon mu ne inna allah buur yàlla dëgg dëgg buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xarama nga ne mee lu tax waxuñu xarama ñu ne la benn la am na ci yeneen riwaay yu ñëw ne xarama <coughs> mais xarama képp mën naa nekk waaw mooy lan ndax yonent bi alayhi salaatu lu suñu boroom xaraamal moom la xaraamal te lu mu xaraamal dafa fekk suñu boroom moo ko ci jox ndigal ne xaraam na kon ñu ne xarama benn la moo tax loolu yàgg nañ ko wax caaxaankat yi taxaw naan ñoom ay quraan yi lañu loolu wax caaxaan la à vrai lay laysu bi quraan yi dañuy wax lu leen neex sori nañu nekk a quraan yi ndax quraan yi mooy man qaama bil quraan wa sunna waaw te manoon dem ak alquran sans sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax moom la suñu boroom wàcce ci moom ngir mu leeral nit li nga xam ne moom la wàcce ci ñoom comme ni mu ko waxee moom subhaanahu wa taala kon mu ne kon inna allaha buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi xarama xaraamal na waaw xaraamal nañ bayal xamri jaay sàngara waaw jaay sàngara wal maytati xaraamal na jaay medd jaay medd lan mooy medd xam nga li ma doon wax fan yee naan ñun dañoo perdre le sens des mots maintenant euh, buur yàlla rek a tax ma koy wax mooy ne bariwaane jullit ñoo xam ne boo ñëwoon laaj leen lan mooy medd duñ la jox définition medd bu jub wallahi maa la ko wax wallahi maa la ko wax defal sondage wala nga def micro territoire nga xool boo weddee nga laaj euh, ne leen ana mooy médd ndaxam dinañ la tontu dees na la tontu mais liñ lay tontu day day day ko jaar côté plaque bi ñu bari ñu bari ñu bari pas ñépp mais ñu bari léegi yow koo xamante ne xamul sax médd li muy tekki te buur yàlla inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba moom mi ne yéen nit ñi lekk leen ci lu teey yi nga xam ne moom lañ leen kiiwa ci yu teey yi ngeen lekk ci yow boo xamul lu teey te buur yàlla du nangu lu lu teey mooy man ngaa lekk loo xam ne dafa xaraam ndax médd dafa xaraama consommer te dafa xaraama jaay dafa xaraama utilise te xamoo nu mu ngay dem rekk am problème nag yu bari yu la dal ci sa diggante nit ñi ak sa diggante ak sa boroom doo xam lan la ndekete li ngay lekk moo xaram ndax ndax waajoo xam ne moom malbasuhu xaram mat'amuhu xaram wa mashrabuhu xaram wa malbasuhu xaram wa ghuziya bil xaram fa anna yustajabu li dhalik la alayhi salaatu waajoo xamante ne ni li muy lekk dafa xaram li muy naan dafa xaram li muy sol dafa xaraam di dundee xaraam di évoluer ci xaram kooku naka la ko buur yàlla di nangule benn ñaan léeg-léeg nag buur yàlla di ko jay mu foog ne ñaay ñaan yu nangu la alors que euh, euh, kooku bu moywul dafa bokk ci ñi nga xam ne moom comme niñ ko waxoon keroog aaya bi doon sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin bu moywul foofu la bokk ndeke ñi nga xam ne suñu boroom da leen di ndànku ñu nekk ci lu bon jàpp ne seen mbir di dox gis ñi nga xam ne ñoom nee nañ dañuy jaamu yàlla seeni mbir di di di du bariwuñ alal comme ñoom ñu jàpp ne kon ñoom ñoo nekk ci dëgg moo tax moo tax seeni affaire di dox seeni commerce du dox alors que soi-disant bii ñu naan ab boroom xam-xam la di ragal ragal lu yàlla ndax duñ nangu ne daa ragal yàlla dañ naan day ragal ndax lépp dañ naan waa ji day gistal waaw moom mii di woote di prêcher la bonne parole moo gën ñàkk ñépp liggéeyam bi nga xam ne du ci jële tus te ciy sonn ba dee alors que ñun lu tuuti la ñuy def am ay milliards kon lool mooy wane la ñu nekk ay dëgg kalla ah, ah. biir yi newul foofu de déedéet àddina boom buur yàlla ku ku ku ku ku buur yàlla buur yàlla du joxe àdd àddina ku ku du nit a yor àddina moo tax ñu naan moom moo ëpp daraja diwób di déet hein kenn du xame loolu ndax nit moo gënam déet mooy yenn ak jay la say mbir di dox te yow ci xaram dëkk waaye xaar ko waaye waaye xaar ko ba ci kanam xooral fa muy mujj bu tuubul génn ci lim ne inna rabbaka la bil mirsad dina xam ne boroom boroom sa boroom mu ngi aux aguets di leen xaar ñu mu ngi leen di xaar au tournant waaw mu ngi leen di xaar au tournant ndax wiiri wiiri njaari ndaari te ca ndaari ndaari jësu sa boroom lay jaar waaw kon mu ne inna allaha buur yàlla xarama bay'al xamr buñ ñëwee ci kitaabul buyu' comme niñ ko doon wax insha allah dinañ gis ci al buyu' al buyu'ul muharrama yi ñu doon wax bay'ul xamri ci la waaw jaay sàngara dafa xaram léegi dinañ ci gën dinañ ci duggaale tamit ana mooy mooy sàngara ak ku ko jaay ak ku koy consommer ak ñooñu lan mooy seen affaire lan mooy àttee gaa yooyu insha allah dinañ almayta bi ma la doon wax wal maytata dafa xaraamal tamit ay xarama bay'al xamri wa xarama bay'al maytati dafa xaraamal jaay li nga xam ne mooy médd médd nee naa la boo ko laajoon micro territoire territoire bu lu bari ñu bari ñu ko xam waaw alors que simple na définition may tak simple na mooy bépp médd mooy lépp loo xamante ne nii rendiwuñu ko ci yoonu sharia lépp animal boo xamante ne bu ñuy consommer la boo xam ne rendi wuñu ko ci yoonu sharia loolu medd la tudd waaw hein xar yu mbëkkante dee loolu kenn yi alxuraan di wax al natiixa al natiixa al mutaraddiya bi jóge ci kaw daan wama akala sabo ak li nga xam ne ndegment yi gaynde yi wala segg yi ñoo ko commencé lekk bam bam kii loolu yépp ak loo xamante ne nii dañ koo masse courant ba daanaka yëgatul dara inconscient ne yàqu na de presque dee na ñu door ko kii comme li gars yooyu incha allah buñ ci agsee nañ gis yooyu ak li si Europe viande xalaal lan mooy viande xalaal waaw. <laughs> subhaanallah subhaanallah mooy nit ñi léegi damaa foog ne xam nga maa ngi xadiisu imaam muslim bi léegi seydna abu hurayra radiyallahu anhu bi wax waa ji nga xam ne day wër di di ñaan buur yàlla waaye li muy dund li muy sol ak loolu lépp xaraam nu ko buur yàlla di nangu la man yéemu naa ci naka la nit di xame loolu te li muy dunde dootu ci bàyyi xel alal ji muy consommer ba ba pare li gën a mooy di ko di ko di ko di ko leel waa këram di ko di ci dundal waa këram di ci dundal baayam di ci dundal yaayam ci loo xamante ni ak ay doomam soxnaam lépp lu xaram la ay waay moom de sori nañoo la boroom soxna su baax sa waxoon boroom këram ba muy génn di uti lu ñu dunde mu ne ko nijaay bu doon ci waxi wolof mu ne ko yaa ngi dem di uti nag waaye yëgal ne muñ xiif moo ñu gënal muñ safaraaw jahannama mooy loo fiy dugal si looy dugal ci kër gi na nekk lu lew nga dem amoo dara gis lu xaraam loo mën a indi nga bàyyi ko fa ndax moom kese nga gis ñëw ñu muñ xiif garaawul continuer xiif moo ñu gënal nga ñuy indil benn fifteen boo xamante nii wala benn méchoui wala benn jën boo xamante ne nii wala lu ñuy lekk loo xamante ne nii dafa xaram allahu akbar ñun ban faamay posé ci question boobu boroom këram waaye ban boroom kër mooy xalaat loolu hein di ko wax doomam di nekk tugal te yónnee rek li laaj même la laaj waaye ana fexe xool est-ce que lew naam lemul ah di fàttali même yooyu rek gars yi dootuñ ko def seen doom laa wax de wax seen doom ne ko ah doom sama alal ji neex na de waaye na fexe ba mu nekk lu lew loolu rekk ñu bari ñemeetuñ koo wax ñoom daal nay ñëw rekk muy tabax rek te bi mu jógee Sénégal yàggu tabax fi loo xam ne gaa yu bari amaguñu ko neew ma nag ku ko def ku ne mooy la muy am la muy def la mu fa muy jële alalam lewul non mais dama ne loolu doom waajur war ngay laaj sa doom di ko fii fàttali di ko yee ci lu lew ndax mooy lépp mooy xutbu raxa waaw mooy li nga xamante ni mooy cercle bi moom mooy li nga xam ne moo téye kii bi comme boo tegee compas capp bala ngaa mën a wëral kii bi mooy il faut fi nga ko teg dëgër yow nag bu dee li ngay lekk dëgërul mooy gis nga sa compas bi fi nga jam dëgërul booy kii muy wadd sa dara du dëgër sa dara du barkeel waaw te yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxoon na bépp yaram boo xam ne dafa màggee ci lu xaram moo tax muy nes nesi koor yu bari yaram yu bari gaa yi ñee naan sawaay daa leer de naan sawaay léegi leer gi muy dégager du leerub julli du leerub dara leerub du leerub tus yéen foog ne leer la mais du leer sax ne gaa yi ñoom ku yor ci pot bi di xeesal tuuti sax xaw xees rek ñu ne waa ji daa leer alors que mën naa ñu kuk kuk noir deben leer leer du ay du ay couleur du loolu waaw yaram yu bari yu gaa yi ñee waaye waaye bu ñu xamoon di ko suuxat ba mel noonu tam nooy tey nes nesi wallaahi am am woccu lekkum woccu leen koy gënal bu dee ñu xam lañu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne inna allaha buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam xarama xaraamal na bay al jaay sàngara wal maytati ak jaay médd wax nañ la médd mooy lan lépp loo xam ne dañu ko dafa mooy rendi ko ci yoonu sharia waaw kon mooy naturel dee naturel loolu médd la mbëkkante ba dee loolu médd la maas ko mu dee médd la jëlum xar suuj ko médd la mu dee jël ki suuj ko jam ko mu dee médd la bu boobaa nag dinañ wax tamit façon comme que affaire xalaal nan lay demee yan ñooy conditions yi war a remplir ak ñan ñoo habilité habilité am agrément agréé am agréé nekk ñu agréé ngir mën a rendi ak est-ce que yàppu yéefér yi mën nañ leen a lekkam ngir yooyu yëpp insha allah dinañ ko ak tamit masala yi gaa yi posé fii ay viande xalaal bi nu muy demeek yàppu euh, grande surface yi casino yooyu sawaay est-ce que buñ ko jëlee ne bismillah rek dina doy comme ni ko ñenn ñi di waxe waaw jënd ci yàpp yooyu mais neen xulu xulu bismillah rek dina baax comme ni ko ñenn ñi di prêcher ñi nga xam ne laa àlluwa lahum amuñu sax àlluwa waaw ba pare dëgëru fit di daganal aka tereel aka di xaraamal ci sharia bu yàlla bi wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba te buur yàlla waxoon na kenn wallahi kenn dàqu tooñ kenn dàqu tooñ ki nga xamante ne ni mooy duural yàlla loo xam ne lu dëgg loo xam ne demewul noonu ne buur yàllaa ko wax ndax taxaw ni lii dagan na mooy lii de buur yàlla moo ne dagan na taxaw ne lee xaraam na mooy lii de buur yàlla ne xaraam kon loo ciy wax wala fekk mu leer naññ lii dañ koo xaraamal wala dañ koo daganal waaw waaw yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah ci jamono jooju mu ne wal xinziiri ñetteel lu mu xaraamal ku ko jaay mooy poor waaw porc cochon yàpp mbaam xuux da ko xaraamal ku ko jaay wal asnaami ak di jaay li nga xam ne ñooy idol yeeg yàllaay gaay xërëm yi waaw yi am nay règle euh, kii <laughs> usul yu fi ne de <laughs> ay as-sabr wa yooyu mënoon nañ ko gis après incha allah ci masala yi moo dañ koy brosser rek ak genre qiyaas ak qiyaas ak qiyaas voilà ak qiyaas mais qiyaas loolu lépp mooy dañ koy brosser ndax bon loolu qiyaas liy yàq qiyaas rek saa yi dafa bari loolu rek mais yooyu yëpp mën nañ ko jële ci xadiis bi incha allah kon li ñu tere ñeent yaa ngoog kon amal fatxi Seydina Jaabir nee na maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mu naan buur yàlla ak mi bi sallallahu wa sallam tere na jaay sàngara tere na jaay li nga xamante ni mooy médd tere na jaay ak lan ak lan mbaam xuux yàpp mbaam xuux ak xërëm yi dalilul iqtiraan tamit mu ngi ci biir faqiila bi mu waxee loolu faqiila ñu ne ko yaa rasuulallah yow dawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta shuhum al-maytati fa innaha yutla biha as-sufun ñu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais xanaa gisoo kii nu mu tudd graisse graisse Euh, medd yi mais ñun dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci peinture suñu gaal yi waaw bu ñuy bokk na ñuy peinture suñu gaal yi dañ ciy boole graisse medd ngir mu gën a jàpp gën a mën dëgër wa yudhanu biha al julud wa yastasbihu biha an-nas mu ne ko te euh, tamit euh, euh, yàpp kuy graisse medd yi wa yudhanu biha al julud dañ ciy diw yaram yi <laughs> gis nga gis nga li ma doon wax jàpp <laughs> instant bii moom dama mooy <laughs> mooy en je me demande mais comment on va <laughs> ndax daanaka mais nag mais nag mais nag fais attention <laughs> euh, euh, euh, loolu du dara ci kii yonent bi aleyhi salaatu en fait ñun <laughs> suñu nulaa mooy foofu lañ ci yem mais mooy waxu yonent bi aleyhi salaatu bu ci nekk nuural na dunduk nit nga ne ci kese. te doo ko xaa yow ak géej la te man nga cee dund ci benn waxam di ci nekk di ci dénn ay njàngat di ci kii te yow loolu toll lu dul matul sax toq bu ñu génnee ci géej wallahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah laa rasulullah sallallahu alayhi wa mooy mu ne dañ ciy diw yaram yi eh, masala yi crème yi moom est-ce lii bokku ci hmm? Hmm? masala yi mixa <laughs> masala yi mixa mixa diw ci yaram yi <laughs> masala yi diw yi crème yi gaa yi yi yi gaa yi diw seen yaram yi nga foog ne moos jox nañu nga foogoon ne dinañu jox gëdd doon nañu jox le minimum li mu war fatxu Makka bu dee xadiis bu mel nii am na te traité wuñ masala moomu wan naa la am na ku ma déggoon <laughs> kan am na ku ma doon nettali ma juumul Seyna Ali la <laughs> monsieur Ball ah xaw ma diw diw da xaw ma lan lañ doon wax lan la doon wax man fekk moo ko waa am kuy laaj naan ndax loolu charia traité na ko <laughs> nga ko i mais yow <laughs> ko ah bon c'est pas du du du du du lu jaaxal du du lu jaaxal nit ñi tamit ku xam du la jaaxal ndax ñun dañu jàpp ne charia bi daal du dara lu dul julli nga xam ne sax joxuñu ko gëddëm wallahi xamuñu sax réellement mooy lan ak nan lañ ko war di defee ak respect bi ñu ci war a am ak niñ ko war di téye jàpp nañ ne daal lool la ak koor bi jot ñu nekk fi woor yooyu daal pour ñoom lool la kantaa li des ci suñu dund moom nan laay naaneek nan laay nan laay doxlanteeg ñeneen ñi relation diplomatique relation entre voisinage ak loolu pour ñoom ak tamit bu ma bëggee jëndi dara bu ma bëggee def benn commerce wala ma def benn liggéey wala may jàng benn domaine yooyu pour ñoom sharia waxu ci dara dara dara dal yi may sol ak yére yi pour ñoom dara sax allahu akbar léegi mooy lii mu ne woy yudu xanu dihal julub ñu ne ko waa yonent bi alayhi salaam non seulement dañ ciy peinturer suñu gaal yeeg bato yi mooy gaal yu mag yi waaye wa bi bihal julud dañ ciy diw suñu yaram yi wa yastasbihu biha naas nit ñi dañuy takkook moom waaw dañuy takkook moom di ko soxla ko daanaka nit koo gis daanaka mooy ci li ñu waxe mooy dañ lii daa mel mooy tay rek li la ñenn ñi di wax yenn zindiq yu mag yi za non ñooy les les plus grands ci suñu jamono ji mooy naafiq yi nga xam ne ñoo nekk ci njombortalu nifaq ñaan la àddina bii ku fiy ut lu dagan doo dund koo dégg mu wax la loolu xamal ne huwa shaykhu zanadiq kooku moom mooy sëriñu zindiq yi mooy les plus grands naafiq de notre temps buñ doon tabb le président boo jëlul ko boo ko fi bàyyee yow damay ragal yow mi ko fi bàyyi sax yow ci sa bopp nga nekkum naafiq yow it moo tax nga nar ko fee bàyyi parce que li suñu borom wax ne wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l ardi jami'an minhu sama borom ne man maa leen tàggatal mbooleem li nekk ci asamaan yi ak mbooleem lu nekk ci suuf yi loolu lépp mu bàyyeekoo ci moom di xéewal gum leen defal ba pare mu ne yéen nit ñi dund leen ci yu teey yi ma leen defal benn waay bëgg a taxaw nele moo xam dañ naanub sëriñ la moo xam ab buxaaba la wala ab kilifa bu mu man di doon mu bëgg a ñëw ginnaaw waxu alxuraan yu leer jooju ak ni yonent bi alayhi salaatu salaam ak sharia bi di appuyer di xeexe di leeral li nga xam ne mooy gravité wu lekk lu xaraam nga ñëw naan diw moom grand sëriñ la waa ji c'est un grand waliyu ba pare mu wax lii ne àddina bi ku fiy ut lu dagan doo dund léegi yow dama lay laaj kooku ay waxam ngay dëggal wala waxi borom bi subhaanahu wa taala kan ngay dëggal hein kooku bu dul zindiq lu mu doon mais mooy waxi zanadiqa yooyu ngay dégg nit ñi léegi nag am na ñoo xam ne ñoom seenu ñàkk xam a tax ñu koy ñu koy véhiculer wax jooju ndax dégg nañ di wax ñoom ñu topp di ko wax waaye bu ñu xamoon li ñuy wax gravité gi ci gi mu garaaw bu ñu xamoon gravité gi nekk ci li ñuy wax dinañ ko ba waaw wallahi bu ñu xamoonu gravité dootul jaarati seen seen non dootuñ dootuñ ko jaaral ci seen gémmiñ waaw mooy façon wax yooyu rek wa yustasbahu biha an-nas mais nit ñi mais tamit sauf que ñii nii liñ doon wax dafa nekk dëgg wute nag kee li muy wax kee dane moom mbir yi euh, mooy ñi koy wax ah du benn nit kese koy wax gaa yu bari dañ koy tenir ñenn ñi moom dañuy répéter ay perroquet lañ rek parce que diw ko wax ñuy répéter xamuñu gravité wu li ñuy répéter te nit nag boo nekkee majeur da ngaa war a xam àtte bi yàlla ci mbir yi te tamit sa làmmiñ nga koy téye nekkul na diw wax na ku màggal mais bu waxee loo xam ne xamoo ci dara bàyyi kook moom kala euh, euh, waqul kamaa qaalal euh, kama qaalal lan lan la Oh, sama masaalika ngay naaw de kama abdul eh, bu doon wax ne bu mbir yi bu la lëntee ci seen waxu ñi nga xam ne ay awliyaaw lañu ñu mooy yoo xam ne nag du dañ leen naan ñii ay waliyu lañ di leen ko jiiñ te doonuñu ko ñoo xam ne moom seenuk seen la dafa leer bu dee seen mbir daa am wax joo xam ne danga ko dangaa dégg ñu wax ko mu sax ne ñoo ko waxuma ñu naan ñu naan moo ko waxa ah. non mu sax ñun wolof moom moom mu wax ak ñu koy ne moo wax bokkuñu te ñun ñu bari ñuy waxal sëriñ si sëriñ si waxuñu la sëriñ si wallaahi waxuñu ñun ñoo wax kenn na wax léegi nag ni sëriñ bi la léegi nag ñépp di toxal naan moo wax alors que masu ko wax yooyu moom taxul ñuy wax moom moo tax kalaamul wolof yi na moom al aslu fiihi moom mooy nga ba ko ci santaare bi liy cosaan ci waxu wolof mooy bu ko jël xatta yarida dalila ba ba ab dalilu dalilun yu ayyido ba ab dalil bu ñëw di ko leeral di dëgëral wax joo jëli nga door koo fab nag ne xam ne a ah, faxas leen ko ci santaare bi ci poubelle bi ñu ko dugal ndax tey tane na voilà mooy ban yooyu laay waxa mooy même loolu bu demee ba kii fa qul kama qaalal eh, Abdul Wadud nan am na bu jiitu ala Abdul Wadud waxal comme li nga xam ne moom la Abdul Wadud waxoon lan la waxoon kalaamu lawliyaa lastu afhamu li ana wa hum humu ndax mu ne bu boobaa daal man bu dee ne dañ maa nettali wax joo xam ne Seydina Cheikh Ahmadu Tidiane radiyallahu anhu moo ko wax mu nekk wax joo xam ne leer na ma ne moom moom moom sax na ne moo ko wax waaye man àgguma fu ma koy fu may comprendre li mu wax est-ce que man tout le temps damaa war a ma nekk koo xam ne par force lu lu lu lu lu lu nit ku baax wax rek xam naa ko non comprendre ma te xam na mooy koo xam ne. fi yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam fala teg tànkam ak ragalug yàllaam kenn manu koo takk mais wax ju mel nii bu tukkee ci moom man est damay damay damay ñëw rek rajax wax ay non da xam ne diw miim nag ah imaam ash de lañ ne moo wax lii wax ji nag wér na ne moo ko wax ma gis sellaayam xool sellaayam seeyal gu mu seeyal dundam dundam ci sunna ma xam ne o oh, oh attention attention man daal kon dama naan man daal xaw ma je ne comprends xaw ma daal lu taxoon mu wax ko ak lu mu ci jublu loolu xaw ma ko du waaw kalaamu wax nga wax li Abdul Wadud waxoon mais kalaamul awliya waxu wàllu yi man xaw ma ndax ñoom ñooy ñoom man maay man ñoom ñooy ñoom voilà kon lool la kon lool la léegi nag euh, mooy li ñuy doon wax bokkul ñii dañ doon wax loo xam ne ab feela boo gis mooy ne euh, exemple loolu mooy liñ ne wa yustashabu biha an-nas te nit ñi dañoo takkook moom gis nga bi euh, yàppu medd yii nii euh, nu mu tudd euh, graisse u medd yii nii yow yonent bi alayhi salaatu salaam mais graisse u medd yii nit ñi dañoo takkook moom ah mooy ab ab ab feela ab feela ab feela mooy ab ab ab constat la boo xam ne nit ñi dañ koo utiliser lu bari moo tax ñu ne ko mais ah ñii dañ ciy diw suñu dañ ciy peinture suñu gaal yi di ci diw suñu yaram yi ba pare di takkook moom mu ne leen malgré tout ça fa xaala yonent mi alayhi salaatu ne leen laa huwa haram malgré tout ça kenn du ko jaay kenn du ko du ko jaay huwa moom li ngeen wax noonu xaram dafa haram a utiliser dafa haram a jaay ah, léegi kon mooy kon yooyu yooyu tamit ay yeneen mooy yooyu ay masala la tamit voilà mooy tamit dañ ciy gise ne du lépp lu siiw nit ñépp di ko def wala ñu bari di ko def que kon kon baax na non wala nit ñi takkook benn benn jëf wala benn benn doxalin ñu naan baax na non non non moo tax yonent mi alei saatu salaam ne leen laa huwa haram malgré tout ça que da ngeen ciy diw dangeen ngeen ciy peinture seen bato yeeg seen gaal yeeg di ci diw seen yaram yeeg di takkook moom ak mane laa ba léegi loolu jaay ko dafa xaram huwa moom xaraamun dafa xaram summa ginnaaw yonente mi alei satu salaam teg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda zalik yonente mi alei satu wax nag ci boobu mooy bi mu waxee li mu ne mu daldi wax waaw akbar waaye tamit gis nga euh, euh, le fait que mooy nit ñi gis nga tamit ni mel mooy ne yeneen tubaab yi saab wax na ne nit ñi ñu ngi euh, xam naa mooy boroom xam-xam bi léeg-léeg nit ki c'est pas c'est pas interdit taalibe bi ne ko mooy def yu mel nii muraaja yu mel nii. mooy après ne ko bu waxee comme ni lii mais mu bañ koo def ci buntu fexe di daganal lu yàlla xaraamal mais pour wane constat bi de am na lii nii dinañ koy def est-ce que loolu ak ak acte bi nga joxe léegi moom day day day ciy wéy ba léegi da ciy continuer bu ko defee moom it mu bañ a mer ne eh, li ma leen di wax leer na topp leen ne lu tax ngeen may laaj loolu non mu ah, loolu it kii adab loolu it dafa xaraam. comme li yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaw waaw summa qaala inda daalika rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda daalika yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw loolu ci saasa mu wax ne qaatala allahu alyahuuda inna allaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu waaw radiyallahu ta'ala anhu yonent bi aleyhi salaam ne ci saase bi mu waxee lool wax nit ñi ne loolu mu ne qaatalallahu alyahuuda buur yàlla rëbb na juif yi yahuud yi lu tax mu ne inna allaha lamma xarama shuhumaha gis nga buur yàlla ba mu xaraamalee li nga xam ne mooy euh, mooy graisse u medd ba mu ko xaraamalee lan lañ def jamaluha dañ koo dajale fexe dajale ko summa ba'uhu ñu daal koy jaay fa akalu samana ñu daal di lekk njëg ma mooy mooy mooy lam jaar buur yàlla tere leen ko xaraamal graisse yooyu graisse u médd ay yooyu gis produit gaa yi moo tax boo ci gis ñu naan la dafa am kii ve kii animal yooyu animal yooyu ñuy bind moom mooy ne mooy ne dafa xaraam a consommer ndax leer na la tubaab bi moom ay xalaara ci xaraam moom moom yooyu newu ci moom moo tax gafa boo fi gis jaay nag dañoo foog ne affaire bi ci mbaam kese la du mbaam kese même buñ la nee lii d'origine xaw ma lan waaw nga gis ci mbir yi mu am graisse d'origine animale wala boo mu am lenn daal ci lu d'origine animale mooy loolu dafa xaraama consommer lu tax a ah, yow leer na ne waay yow way waay xam nga ne moos nasaraan bi newu fi naan lii boobu bu xalaal la bu doon réewum jullit la voilà bu amee kii animal loolu garaawul parce que dañuy xam ne yàpp wi mu jóge loolu day nekk loo xam ne ci xalaal lu ñu rend ci yoonu sharia la euh, loolu tamit xam nga loolu yeneen i yeneen i yeneen i masala la yoo xam ne yu jara kii la mooy le fekk liñ naan taghayyurul ahkaam bi taghayyurul zamani wal makaan mooy wute gi nga xam ne ak soppeeku gi nga xam ne moom la àttee di di di di soppeeku selon lieu bi selon jamono ji tamit ndax am na yoo xam ne bu dee réewum jullit la kenn du la kenn du la kenn du la euh, bon kenn kenn du la wax ne la euh, demal nga def lii parce que euh, moo wóoru alors que bu doon yéewum yéefar la dañ naan la nga nga nga demal nga kii par exemple <laughs> ci wàllu j'espère que nag duma fàtte après li tax ñu ñëw mooy fuqaha yi rahmatullah alayhi dañ lay wax ne nit boo xam ne dafay dox comme waaju génn di dox moo xam day doxi soxlaam wala muy dem jàkka muy dox mu jekki am am ndox mu ko toog mu mu mu mu mu mu jaar foo xam ne genre étage la am ndox mu jóge ci benn benn benn kii rek sotteeku ci kawam ci yére leer na ko ne laal na yére bi moom lii moom tooy na moom léegi euh, mu xeeñtu mais affaire bi daal euh, jëlewu ci dara quoi xamul ndox lii léegi mooy mbir mi laaj bi mooy est-ce que sobe la ko dal wala déet est-ce que li ko dal moo xam ndox la wala leneen la mais sobe la wala déet xam nga dañ laan la bu dee réewum yéewi jullit la en général loolu boo bu dee mais du ñëw rek mooy da xool bu dee ne moom leer na la sobe la mooy mais boo nekkee ci doute lañ lay wax xamoo sobe sa cinquante côté xel mu naan la lée la beneen bi naan la non du bu dee ci réewum jullit te amoo benn moyen bu lay bu boo xool wala nga fóon wala yu mel noonu bu lay wan ne sobe la dañuy jàpp ne garaawul man ngaa dem nga julli yi lu tax parce que réewum jullit la ñoom dañuy bàyyi xel li nga xam ne mooy sobe ñu bañ di ko def noonu muy muy muy muy di ko muy muy muy muy muy tasaaroo noonu ndax xam nañ ne li ci nekk ci li mu mën a yàqal jullit bi ak tamit sobe gi muy dégager ñu naan la nag bu dee yéew bu dee yéewum yéeféer la nag bu boobaa waa ji day dem raxasi ko ndax lan parce que ñooñu du ñu moytandiku sobe mais xam nga loolu kon acte bi mooy kon man bu doon ne man damaa damaa ne réew boo xam ne réew mi yéeféer la mu dal ma may dem lu mel noon sot kii mais awma benn moyen pour xam ne sobe la après ma doxal lool ci ngoon ci ci jour bi ma jëlub avion dem réewum jullit lu même seen bi dal ma mais man ni mu dal bu boobaa dañ man na garaw pourtant lan moo tax acte bi soppeeku parce que lieu bi voilà mais nag malheureusement malheureusement gis nga suñu réew man moom Sénégal laa gi xam gis nga gaa yi xoolal xoolal mooy règle mooy par exemple exemple bi nii ñu joxe nii nii ci wàllu dañuy dañuy moytatu ko sobe réew jullit yi loolu lu seetaat la bu dee ñun suñu réew la waxuma réew yépp noonu lañ mel ñaata yoon ngay gis. hivernage bi buy taw nawet bi gaa yoo xam ne dañ ciy profité di vider seen fosse yi loolu bariwul mais loolu pagaille pagaille seen fosse yi ñu koy ñu koy vider ci ndox mi nga xam ne mooy taa ci mbedd yi yàlla la lool ñooñu moos nga foog ne ñooñu bu leen boroom xam-xam yi doon wax yi buñ gisoon lool dinañ ne ñii dañuy dañuy dañuy moyta dañuy bàyyi xel ci sobeek yooyu déedéet ah non atte boobu moo tax dootul dox waaw kay léegi xam nga lee makaan la woon sànq mooy bërëb yi léegi nag bi tax a yore zamaani ci jamono ji bu dee jamono ji dafa dem ba mujj gaa yi faaleetuñu yooyu tey jullit lañu bu boobaa nag mbir mi day mujj delluwaat que ni kon nag mën na nekk ne ñoom loolu lañ la sotti ah voilà euh, léegi euh, voilà mooy la ma doon wax nag. ne j'espère que duma ko fàtte sax li taxoon ñuy wax li en tout xadiis bi da wax ne xaatal yonent sallallahu alayhi wasallam da ne xaatalallaahu yahuuda buur yàlla rëbb na juif yi inna allaha lamma xarama ñoom moom baleen buur yàlla xaraamalee suxuuma ha ne leen graisse euh, médd dafa xaraam jamaluha dañ ko dajale ñoom moom mooy <laughs> summa ba'uha dafa xaraam ñu ne ko grawul kon ñun duñ ko consommer mais nañ ko jaay xam nga am na gaa yu xalaatu noonu naan lii xaraam na lii dafa lii nag dinañ ñëw ci fuqaha yi am na am na <laughs> bon pas dugg ci détails yi léegi euh, surtout Hanafi yi rahmatullah alayhi moo dinañ ñëw ci côté boobu ndax tamit ñenn ñi tam ñu def amalgame Euh, ne ñoom moom bon Hanafiya yi mooy ñi xamul ñi dañ naan ñoom ñoom dañoo laxis ci affaire côté bii alors que wal iyaadu billah loolu amul mooy de tem ñu kii affaire yi quoi alors que mais demewul noonu demewul noonu loolu insha allah dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci kitaabul bu ñu ak façon njaay yi <laughs> euh, mooy ñoom buur yàlla xaraamal leen affaire bi ñu ne grawul la ah. kon nañ ko dajale après jaay ko nit ñi xam nga loolu am na benn saxaaba bu ko masoon a def radiyallahu anhu dafa ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam ji indil ko benn xaritam la woon quoi mais xam naa waa waa mais nag euh, moom xaritam la woon ba mu nekkee Makka laata révélation bi lé mais nag ci tukki la dëkkoon moom daanaka du toog quoi <laughs> mu ñëw euh, mu ñëw nag. Euh, di seet si ñëw Medina nag di seet si yonent bi alayhi dégg mu ngi foofu eh, sama xarit ba kon de mu dem léegi comme booy ñëw di joxe cadeau boo jógee fenn ñëw di seet mu daal jël ñaari daam saaj sa waay di ciy sàngara ba mu fees <laughs> ñaari daam saaji sàngara lu dóor indi ko comme cadeau nag ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah lii de mooy li kado bi ma la indil yonent saa salaam ne ko mais xanaa xamoon na yow buur yàlla daa xaraamal li mooy hën na ko waaw léegi bi muy kii am benn waay bu ñëw déey déey ko quoi déey am lu ko wax mu ne ko eh, eh, eh, yow loo ko wax lan nga ko wax <laughs> <laughs> non dama ne ko ngir comme que da mu jaay ko mu ne ko yàlla mi ko moo tere ko ko jaay inna allaha alladhi harrama sharabaha huwa alladhi harrama bay'aha aw ko xanaa xamoo ko naan moo xaraamal it moo ko naan jaay ko ne ko danga koy tuur moom kay danga koy tuur comme la mu waxoon tuur leen kii wax siru diidaan te ngeen toj jaar yi mu ne ñu ne ko mais tee ñu koo raxas mu ne waaw kon ngeen raxas ko en cas daal dañu koy tuur <laughs> ah, insha allah tamit bu ñu agsee foofu dinañ gis est-ce que sàngara sobe la walla déet loolu mooy lan mooy bu ma toogoon fii tey ñëw toog ci benn chaise ndeke waa jëfa jëkkoon a toog comme restaurant euh, walla fenn rek benn waay bu waye di comme arabus yi ci gii benn waay ndeke waa ji ku naan sàngara moo ko fa tuur ma kii rek gis bouteille bi ci suuf sa waay ngi sotteeku mu leer ma ne lii moom sàngara si la est-ce que loolu noonu bu ma laalee sobee ma laal wala déet wala so wala sàngara laab la voilà loolu yëpp ci la loolu ci masala yi la léegi nag bi yoboo ngeen jàpp affaire yi j'espère que j'espère que rek buñ ci buñ ci ñëwee rek yii yépp duñ leen fàtte loo du du du fàtte loo leen nag du ñoom yépp loolu mooy kii bi mooy note bi moo doon gën bu ñu ne nii la rek bii dinañ ko gis ñu bind ko fenn ci benn papier loolu moom moo doon méthode bi gën moom après nag bu ko defee ngay dérouler mais wax nii rek di sànni moom gis nañ fii yu bari yoo xam ne dañ ko dañoo pare sax fàtte ko fàtte la ko ko buñ paree ci yooyu voilà bon insha allah duñu ko fàtte kon loolu it ci masala yi la de est-ce que sàngara dafa sobe walla dafa lu sobewu la walla lu laab la kon mu ne gaa dañ leen koo xaraamal ñoom yu yiif yi ñu daal di koy dajale quoi summa ginnaaw gi dajale graisse yooyu nga xam nañ leen ne lii dafa xaraam summa ginnaaw gi baaxul ñu daal di koy jaay njëgg ñu lekk ko xam nga lii dafa am rapport ak liñ doon wax sànq ci affaire u njaay ak nit ki li muy consommer na nekk lu dagan ak na ciy bàyyi xel ndax bu daganul moom de toute façon daraam du baax daraam bu baax. même bu dee ci biti foog na ne mu ngi dox yàllaa koy jay ba mu naan ko nuus nag loxo ci poos du mën a rëcc waaw gars yi ah ñu daal di koy jaay ba pare lekk njëgg loolu yet dinañ gis halil nahyu lii beneen masala la boo xam ne jàppal masala masala usuliya la halil nahyu yaqtadi fasaadul manhi anhu am la est-ce bu ñu teree bu sharia bi teree dara loolu day wane ne léegi la ñu tere loolu dafa xaraam mooy la ciy tukkee conséquence la tere da ciy tukkee mooy ah ndax fii gis nañ ne nee na dañ yàlla na yàlla rëbb na juif yi ndax lan dañ leena yahuud yi ndax dañ leena xaraamal Grèce su medd yi ñu dajale ko ñoom duñ ko consommer mais nañu ko jaay ba pare lañ cay jële ci bénéfice ñu lekk ko xam nga loolu moom fii bu dee ci bii moom day wane ne kon am na yu moom yàq comme li xanaa bi lay wax moom fii day dugg rahmatullah alayhi sii mo sii sii sii mooy day tax affaire bi conséquence bi day yàqu mooy affaire bi day yàqu ci boppam buñ la nee xaraamal nañ la jaay medd non lekk bi dañ la koo xaraamal nga ne man non grave comme que man xaraam na ci musulman yi naa ko jaay yéeféri sàngara man beaujolais bi sa waay daa am ku ma ci mayu kees mais man jullit laa waa ji xam naa xamul ni mu ko quoi léegi nag ni may def gis naa sama gaa yoo xam ne ay tubaab lañu gëmuñ yàlla mais ni ñu ko bëggee kon naa leen ko jaay loolu lañ la ne dafa xaraam loolu moom an na yu yaqtadil fasaad mooy c'est nul et non avenu alal jang am dafa voilà léegi nag laaj bi mooy est-ce que façon yi charia yi tere yépp yu mel noonu mooy conséquence ba day yàqu bu boobaa dinañ ko gis dinañ ko gis insha allah léegi xalaatal ci masala bii nii benn masalaa ngi bu niroog bii boo xam ne amaana bu ñu agsee foofa ci dinañ koo xaale mooy xoolal ba léegi ci est ce que buñ teree mbir bu sharia teree mbir conséquence ku ko ci day yàqu imagineel waa joo xam ne sàcc dafa xaraam walla non si yàlla dafa xaraamal sàcc as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma nakaalan mimma kasaba alxuraan nee na sàcckat bu góor beeg sàcckat bu jigéen bi dagg leen seen loxo mu nekk lu dissuasif ndax lii nga xam ne moom lañu fàggu moom lañu def léegi man bu ma ñëwee boo nekk ab courtier walla nekk daal bari ay dugg-dugg fexe ba sàcc kërug jàmbur mooy man ma amub terrain ma fexe ba jël terrain ku takk ku takkaloog man ma fexe ut samay këyit ba daal notaire bi wala gaa yooyu daal di koy def ci sama kër sama tur wala ma sàcc ci moom ay benn ci ci hectare am yi ma am lu ma ci sàcc boole sama kër xam nga loolu dafa xaraam <laughs> gisoon nañ ma ne <laughs> la yonent mi aleyhi salaatu salaam doon wax boo am nga loolu loolu traité woon nañ ko yàggoon nañ ci li tax gaa yi nga xam ne boulimie foncière moo leen jàpp maniqa tataa qayda shibrin li yonent mi aleyhi salaam képp koo xam ne dafa daggalu jël lu toll ni ab ampa lu mu ndaw ndaw ndaw nga jël ko ci suuf yawmal qiyaam yow gis nga dañ mooy dañuy jël sab tuwiqahu sab'a araadin dañuy jël juróom-ñaari suuf lu toll lool lañuy jël defal la ko benn genre chaîne takkal la ko xam nga ne loolu doo ko àttan bu mu lay diri yow de toute façon sax kenn du la gis ndax diis xam nga ne ku di ku dekkee noonu moom mooy sa mbir du baax léegi mooy waaju sàcc nag suufu jàmbur ba pare taxaw di ca julli est-ce que julleem baax na ah léegi xalaatal ci masala boobu halin comme que dañoo suufu jàmbur ba pare taxaw fa di julli est-ce que kon conséquence lu mu fa def yépp bu fa jullee toog fa di wird toog fa di sikar toog fa di jàng alxuraan est-ce que yëpp dina baax moo waaju sàcc ndox sàcc lakub jàmbur walla sàcc ndoxu jàmbur ba pare jàpp si di julli est-ce que kooku njàppam baax na waaw mooy loolu nag yeneen yooyu yépp ay question la yoo xam ne day dugg ci halil nahyu yaqtadil fasaadu yaqtadil fasaada am la kon discours boobu la yonent mi alayhi salaatu salaam wax keroog sunu seydina seydina jaabir nettali ñu ko ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma ba léegi ci fatxu makka zaadahallahu tashrifan wa takriman